ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa ilaa madyana axaahum shu'ayban fa qaala yaa qawmi i'budu llaha warju l-yawma al-aaxira wa laa ta'thaw fi l-ardi mufsidiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya fanweer bi ak benn ak juróom benn mu ne wa ilaa madyana ba léegi mu ngi jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay xeet yoo xam ne jaaroon nañ fi wet di woon borom bi tabaaraka wa taala ba nga xam ne moom lañ leen di woo seen yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam te ñoom itam dañoo jàppoon ne li yonent yooyu doon wax demewul woon noonu waaye fan lañ mujj joxal ma leen waa ci beneen misaal wa ilaa Madyana ci réew ma ñu doon wax Madyana de axaahum fàttalakul seen mbokk ma fa yónni woon di Shuayba di seydinaa Shuayb alayhi salaatu wassalaam fa qaala ba mu leen dikkalee mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñooñ ubudullaha jaamu leen borom bi tabaaraka wa taala dong warjul yawmal aaxira te na ngeen yaakaar te gëm tey ragal bés bi nga xam ne mooy bés bu mujj ba de wala taasaw te bu leen nekk ci kaw suuf di yàq yàq gu ëpp gu jéggi dayo fil ardi ci suuf si mufsidiina ngeen bu ko defee ngeen nekk ay yàqkat yu mag fa kaddabuhu gaa yi daal di koy weddi suñu boroom tabaaraka wa taala dinañu leeralal ci saar yi ci kaw moom seydinaa Shuayb mi comme ci suuratu Huud yooyu ay ñoñam alayhi salaatu lan lañu doon def lim ne ñuy bul lim leen di tere noonu naan bàyyi leen di yàq yàq bu rëy goo gële ca ña nga xam ne noonu lañ doon dunde ca riba gaak yooyu ak mooy yàlla yaak weddi borom bi tabaaraka wa taala mu ne fa kaddabuhu gaa yi daal amul dara lu ñu def lu dul ca saase lañu ko weddi fa axadathum rajfatu léegi nag mu jàpp leen jàpp sama mbugal ma ar rajfatu ngi rëngee leen fa asbaxu ñu daldi mujj fii daarihim ca seen kër ya jaatimi ne ñoom ñépp ñu daldi nekk ñoo xamante ne nii dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo bóof ñépp nekk ñoo xamante ne nii ñu nekk ñoo xam ne ñépp a faatu daldi wadd ñépp daldi daanu daldi dee waa Aadam mu ne waaye fàttalakul beneen ñoo xamante it jaaroon nañu fi lu jiitu woon waa Quraysh ñi waa Aadan fàttalakul waa Aad di waa kër Seydina Hud alayhi salaatu wassalaam wa Thamud ak waa Thamud di mbokk Seydina Saalih alayhi salaatu wassalaam mu ne ñii ñépp waqat tabayyanata waa Quraysh ñii kat leer na leen lakum ñeel leen yéen yii firu Makka yii zaadaha Allahu tashrifan wa takrima min masaakinihim ci seen dëkkuwaay ya ndax bu ngeen di commerce ji di dem Sham ak fa nga xam ne Yaman da ngeen di romb fi nga xam ne mooy seen dëkkuwaay ya al-Hijr waaye di romb fi nga xam ne mooy al-Ahqaf fa nga xam ne ñoom ñaari dëkk yi ñoo fa dëkke woon ñu leen seenu boroom tabaraka wa taala daldi woon leen teg mbugal yu tar ya yéen da ngeen fay romb gis ne kenn watu fa mu nekk ay dëkk yu gent yoo xam ne borom bi mbugal nañu fa dëkkoon mu leer leen waaye liin loolu du leen yee yéen waa Màkk ñii wa zayyana lahumu shaytaanu te waa Aad ak waa Samuud ñoo ñële wa zayyana mu taaraloo leen lahum ñeel leen ash-shaytaanu shaytaani amaaluhum seen jëf ya fa saddahum mu daldi leen dummóoyuloo ani sabiili daldi dox seen diggante ci loolu mu leen rafetaloo yu ñaaw yiñ doon def mu dox seen digganteeg yoon yu nga xam ne moom la leen yonent yoo yële doon woo alayhim assalaatu wassalaam wa kaanu mustadsirin te nag ku nekk ci waa aada ak waa samul suñu boroom joxoon na la basaa'ir mooy yu leer ay preuve yu leer yoo xamante ne nii manoon na tax ñu gëm ma yonent yooyu indi leen ko waaye ñu ne ko fi dégg daal di lan préféré ak gumba ci li nga xam ne mooy ak ak ak njàccaar ak gis mu ne wa Qaaruuna mu ne ba léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalakul keneen wa Qaaruuna ak waaja ñu naan Qaaruun wa firawna ak waay ak waayam jang ñu naan firawna xaaruun moo ëppoon alal ci réewu firawna moo fa ëppoon alal di Égypte wa firawna firawna moom moo jiite woon Égypte moo doon le pharaon wa haamaana haamaan moo doon bras droit ki nga xam ne mooy firawna mooy équivalent wu premier ministre nekk jëwriñam gi gën a di ko defalal li moo ko doon doxalal di ko jëmmalal ay namm-nammam foofu la ca Égypte mu ne ñoom ñetti ñii wala xat dëgg-dëgg jaahum dikkaloon la loon de Muusa seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam bil bayyinaati kii nga xam ne ñooy preuve yu leer yi yi nga xamante ne ay mandarga lu leer yoo xam ne borom bi dina ko leeral ci saar yi ci kaw insha allahu taala bu ñu ci àggee dinañu ko gis yoo xam ne yu leer yu wane ne maa maa yónni Seydina Muusa mi ak Haarun alayhim wa wassalaam fastakbaru ñu daal di rëy rëylu ndax jàpp nañ ne ñoom daal du ñu wàcc seen bopp ci suuf di topp kii nga xamante ne nii ay ñoñam ñun ñoo leen di liggéeyloo di leen defi jaam di leen mbugal kon nag fastakbaru ñu rëy rëylu fil ardi ca suuf soo sële ca Égypte fañ nekkoon wa ma kaanu saabiqiin te ñoom nag na leen leer ne mooy seen kaaf seen kéefër goog ñu nekke woon seen weddi yàlla goo gële ñoom du ñoo ci njëkkoon de am ñu leen fi jiitu woon ñoom Aad ak waa leen ci jiitu woon ak waa qawma wasalaam te ñoom ñëpp bugaloon naa leen waaye wa wamaakaanu saabiqiin waaye ñoom nekkuñu woon ñoo xamante ne doon nañu ma rëcc de ba mu leen war a bugal ñoom ñetti ñi fa kullan mu ne nag gis nga ñi fi jot a tudd depuis Seydina Nuux ba mu waxee ne fàttalikul wa mm, Seydina Nuux boobu ba léegi ñi tudd ñëpp Seydina Ibrahim Seydina Lut Seydina euh, Shuaib Seydina Huud ak Saalih ak ki nga xam ne mooy Qaaruun ak Firawna ak Haamaan mi mu ne waqul fa kullan kenn ku nekk nag ci ñoom axadnaa bi dambihi jàpp nañ ko jàpp gu dëgër mbugal ko ci sababu bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom la ne woon foofule de fa minhum am na ci ñoom man arsalna alayhim xaasiba am na ñoo xamante ne ay xeer laa leen sànni xeer yu sew yoo xamante ne nii moom laa leen mbugale de ñooñu mooy ñan ñooñu kay war ngeen koo xam mooy waa kër yonente yàlla Luut nga xam ne gis nga suñu borom non seulement dafa dafa dafa alayhi salaam dafa wëlbati suuf si seen kaw waaye malaaka yi sotti seen kaw ay xeer ñooñu comme ñooñu le wa minhum am na ci ñoom yi ñu fi tuddoo man koo xamante ni axadatu sayxatu moom li nga xam ne moo ko jàpp mooy yuuxu ga xaacu ba nga xam ne moom la malaaka ma xaacu ba ko defee seen xol yépp xar ñooñu ñooy comme ñan ñooñu mooy comme Seydina Thamud seydinaa Salih waa ñoñam ne te luy lépp gisoon nañu yii nii yépp ci suuratul qamar bam naan gaay bañ weddee inna arsalna alayhim sayhatan waahidatan fa kaanu ka hashimil muhtadar muy waa kër seydina saalih ba ñu weddee daldi cor la nga xam ne mooy giléem nga suñu woroom ne maa yor ci ñoom yónni ci ñoom sayhatan waahidatan benn xaacu fa kaanu ñu mujj nekk ka hashimil muhtadar normal muhtadar mel ni mbóob moomu nga xamante ne nii garab mooy mooy mbóob yooyu nga xamante ne nii dañoo wow noonu la ñu mujj ndax seen xol ya xar na de mu ne kon ñooñu ñooy ñeneen ñi de wa minhum am na ci ñoom nag man xasaf naa bihil arda am na ci ñoom ñoo xam ne suuf si laa wël laa laa rëngi-rëngee seen suufu tànk ya bu ko defee ñoom ñépp ñu pëtëx ci suuf ñooñu ñooy ñan comme naa Luut mi nga xam ne ci lañ jóge ñoom moom moom niñ def ñoom dañoo wëlbati suuf seen kaw ba bare taw si ñoom na li nga xam ne mooy al xeer waaye ñi nga xam ne xasaf naa bihimul arda comme Qaaruun nii nga xamante ne mooy borom alal ji dinañu ko gis ci suuratul Qasas inshaa allahu taala moom dinañu ko gis ni nga xam ne noonu la ko borom bi daal di mbugale mooy saar bi tegu ci saar bi ñu ne inshaa allahu taala moom borom di dafa rënge dafa suuf si tremblement de ci biir la suñu borom daal di koy mbugale ne woon le wa minhum mu ne am na ci mbooloo yéeféer yii ma fi tudd man koo xamante ne nii walla ñoo xamante ne nii agraq naa dama leena labal ñooñu mooy ñan mooy Firawna ki gàngooram wa ma kaana Allahu suñu borom nag ne gis nga borom bi nekkul woon li yadhlimahum di la doon leen tooñ de bu kenn yaakaar ne mbugal mi ma leen teg mooy ak tooj la gu jóge ci man borom bi xaasha azza wa jalla walakin waaye li am ba des mooy kaanu ñoom ñii ñépp tudd dañoo nekkoon anfusahum seen bopp yazlimuna doon tooñ moo tax kuy def sa caay-caay sa bakkaar sa mooy yàlla na la leer ne ci sa kaw lay këpp de kon seen bopp lañ doon tooñ mu ne masalul ladina taxasu min ne masaalam da nga xam ne dañuy jàppe leneen wëllif borom bi tabaraka wa taala def leen ay parado def leen ay yàlla def leen li nga xamante ne nee nañ ñoom la ñuy jaamu kamasalil ankabuuti mu ngi mel ni jargoñ mu ngi mel ni l'araignée de misaalum l'araignée mooy seenul misaal ittaxadat moom araignée moom jargoñ dafa jàppe baytan kër wa inna awhanal buyuti te nag kër gi nga xam ne moo gën a ci kër goo mën a gis ci kaw suuf la baytul ankabuuti mooy kërug li nga xamante ni mooy jargoñ law kaanu ndem nekkoon na ñoom yéeféer yooyu yàlla moo na doon xalaat ci misaal nii lii mooy lan suñu boroom tabaaraka wa taala day joxe misaal gis nga jargoñ muy araignée mooy këram bu ci nekkee yow man ngaa gis léppam mooy bu nekkee yeegi salon nekk ci néegam lu ne da koy gis mook mu newoon ci mbedd mi ñoo yem mooy ne mooy mooy mooy lënd yooyu muy def nga xamante ne nii yow fii ngay toog di gis lépp ci moom moom mu jàpp ne fii mu ne am na intimité mooy mu ngi nekk ci sutur la sutura boo xam ne ñépp ay gis mu nekk xam nga ne kër googu yow te kër mooy loo xam ne dafa war a nekk loo xam ne day aar boroom waaye da koy aar ci seddaay yi di ko aar ci tàngoor yi waaye baal baytul ankabut loolu lépp amu ci këru euh, jargoñ loolu amu ci ngelaw li bu ñëwee da koy faagaagal ndax ngelaw li day day jàll tàngoor wi day jàll lu nekk di jàll mooy yi ko nara a gaañ sax dañuy ñëw rek robb dugg ci biir fekk ko fa mooy gis nga ni mu vulnérable nekk koo xamante ne daanaka moom mooy ne moom dara protéger wu ko noonu ilurul li nga xam ne protection bi ko borom di tabaaraka wa taala di aar waaye moos mooy këram googu moom aaru ko ci dara mu ne nag gis nga ñiy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala di ut leneen di ko jaamu bàyyi fi borom bi ñoo jargoñ bee mooy la ñuy jaamu noonu xërëm yooyu duñ duñ leen indil njariñ duñ leen fegal lor loolu mënuñ ci dara mooy ne gis nga xërëm yi ku ñëwoon mooy borom bi bu leen di mbugal moom la naan du ñu trouver wali yan koy méngoo seeni mbir wala nasiran du jàngante ko leen di dimbali loolu la mooy baytul ankabut moo ko kërug yéefér ñoo yem mooy yéefér yi ñoom seen jàpp ay ay xërëm mook jargoñ bee yem mooy ne dañoo vulnérable lu ne man naa ne leen rës te mbugalum borom bi bu ñëwee dara du leen ci aar du seen yàlla yooyu du du seen xërëm yooyu fii nag la turu saar bi jóge muy al ankabut mu ne inna mu ne dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ya'lamu mooy aji xam di de mooy ki xam maa li nga xam ne yad'una moom ngeen di woo leen jaamu min dunihi wallif ko min shay'in ci dara lépp lu ngeen di jaamu ne da ngeen koo jàpp ne borom bi tabaraka wa taala moom ngeen di jaamu bàyyi fi borom bi tabaraka wa taala borom bee ko xam moo ko moom ta moo ko peeg de wa huwa ta moom al aziz mooy ki not ci nguuram al hakim mooy ki xereñaate mu ne wa tilkal amsaalu naka nii nag lii mooy misaal yi rek nadribuha lañ koy sadd lin naasi ngeen ñin ñi wa ma yaqiluha waaye du ko xam ta du ko jàpp ta du ko takk illa al aalimuuna li dul ñu borom bi jox xam-xam muy jullit ñi xalaqallaahu borom bi bind na as-samaawaati asamaan yi wal ard ak suuf yi bil haqq